allahu akbar <laughs> ah wow moo la jël waaye imaamul bi mu ne wa baqiya baqiya waaw waaw mu ne mu des ak ndesit des na mbir ma des na waaw waaw waaw waaye mu ne ginnaaw bi mu fa baqiya ci riwaay bi ñu yor ci Riyaad bi wa baqiya minhu am lu def ci cin li ak mburuma fa qaala yonent bay saar saam ndax ndaw si nag soxnaay jaabir bi ne ko kuli hada wa ahli waaw ne ko lekkal ci lii <clears throat> waaw mooy moom ndax ñoom ñaara doon servir te yonent bay saar saam xamal nañu ne saaqil qawm ki nga xam ne mooy servir ni ñi mooy kii mujjee am ki nandal nit ñi mooy mujjee am moo tax moom ak ndaw si di Suhayla bint Mas'ud al ansariya radiyallahu anha bi mu servir ñëpp par fukk fukk la doon def di def nii rek di leen jox gaa yi lekk waaw tudd leen yàlla waaw loolu am na tamit ci yenn waaye da leen di wax tudd leen yàlla ñu tudd yàlla lekk bu ñu lekkee jóg dem ñeneen ñëw muy def nii ndaw si di jox di ko jox mburu yi mooy dagg ci digg bi di tànk di tëj te saa bu kiiwee nañ tëjaat fuur bi nañuy tëj waaye cin li mu tànkee mooy tëjaat <laughs> léegi nag bi mu ba mbir yi ñëpp xéewlu ma sha allah bu suur ñépp mu ne ndaw si nag kuli hada yow léegi am jëlal nga lekk lii wa ahdi te nag na nga na nga ci joxe waaw joxe ci nit ñi waaw waaw joxe ci bul fàtte ñeneen ñi ndax fa a naasa mooy sam dëkkandoo yeeg sa mbokk yeeg ñi dëkk ci côté sa koñ bi fi nga dëkk nii ci wet gi bu leen fàtte sa voisin yi jiiraan nag fa inna naasa ndax nit ñi kat asaabahum majaa ndax nit ñi jamono ji ak xiif da leen dal moo daal imaam nawawi mu ne wal majaa'atu al-juu' wa hiya bi fathi al-miim waaw mu ne majaa gi mu wax nag yonent way saa saa ne fa inna naasa lekkal waaye nag mbir yi du pour yow kese xéewalal ñi ci jox leen ci kado ñamal leen ci sa sa voisin yi sa dëkkandoo yi ndax kat nit ñi jamono ji qad asaabahum laal na leen dëgg-dëgg fa inna an-naas asaabahum laal na leen majaa li nga xam ne mooy ak xiif mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu ah bu al Buxaari Muslim rahmatullahi alayhi ma solo nañ daal ciy teg nañu jeexal kii bi yëpp bu ko defee bii di ñëw ñu dugg ci njàngal yi kese mu ne wa fii riwaayatin am na neneen noo xam ne moom lañ soroowe xadiis bii foofee lii la Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nii la indee nettali bi mu ne Seydina Jaabir da lamma xufiral xandaqu loolu duñ ci taxawaat <laughs> waaw bi nga xamante ne nii ne te riwaay boobu imaamul Buxaari moo ko indi waaw imaamul Buxaari moo indi boobu lamma ba nga xamante ne nii xufiral xandaqu ci lañu gas li nga xam ne mooy xandaq bi mooy tranchée bi mooy kàmb bu mag gi xawlal madina ngir mu dox diggante kaccooru Quraysh yeeg Ghatafaan ak seen alliés yi ñi ñu mànkoowal ngir fay ci l'islam mu ne keroog bi nga xam ne ci lañ koy ah ci lañu koy gas waaw keroog lan moo xew mu ne ra'aytu man Jaabir damaa gis bin nabi ci yonent bi saa saam xamasa lan mooy xamasa al imaamu Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne al xamasu mu ne wal xamasu bi fathil xaa'i al mu'jamati wal miim mu ne alxamasu xaa bi nga xam ne daa am tomb da nga koy fataa mooy fata masque di ca kaw bul wax xu bul wax xi xa ma bi tamit ma ngay wax bul wax xam bul wax xamu bul wax mu xama su mu ne mooy lan mu ne loo leedee xam nga mooy la mu ne aljuuxu mooy ak xiif mu ne man jaabir damaa seetlu ci yonent bi alayhi ay ra'aytu keroog bi ñuy gat xandax bi seetlu naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam xamasan shadiida ak ak xiif gu tar waaw fankafatu ila imraati lan mooy inkafatu al imam an mu ne wankafatu inqalabtu wa raja'tu mooy ma daal di dellu waaw wane gannaaw daal di dellu mooy ma delluwaat fu ma jóge woon muy sama kër waaw loolu gis nañ ci riwaaye yee dafa laaj digal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir moom bu ko mënee permettre mu daal di dellu ci kër ga léegi nag moom la naan inkafatu ila imraati ca sama soxna fa bi ma agsee ma ne ko hal indaki hal indaki ma ne ko waaw am nga dara yow soxna si am na dara lu fi nekk loo xam ne lu ñu mën a mos la ah nag nee na fa bi ma ko waxee fa inni ndax man kat ra'aytu man jaabir gis naa bi rasulillah ci dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam shay waaw bi eh, rasulillahi xamasan shadida seetlu naa te gis naa ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam xiif gu tara tara tar waaw fa axraj fa axrajat ilayya jiraban fiihi saa'un min sha'ir nee na mu ëndil ma benn jiraab gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn jotaay eh, bi bi Seydina Jaabir bi mu doon wax eh, bi leen yonent way saa sam defaloon besace boobu saan boobu nga xam ne ci der lay nekk mu daal di leen ci doon defal ndax ñoom seen récipients yi lu jëppoon ci der la woon waaw la léegi ci peau d'animal léegi mu ne mu génneel ma benn sac boo xam ne li ci nekkoon ci biir fiihi sa'un min sha'ir li ci nekkoon ci lañ doon denc seen dencuwaay yi la woon dañ ci doon defal ndox ci yenn yoo xam ne pour ndox la yenn yi seen sunguf yeeg yooyee ak yi nga xamante ne ay pepp la nee na nag mu génneel ma ci benn sac boo xamante ne ni euh, euh, saa moo ci nekk ñeenti mudd min sha'ir ci orge waaw waaw <laughs> léegi nag walaha buhmatun te nda wala naata am nañu buhmatun buhaymatun daajin am nañu buhaymatun lan mooy buhaymatun ah lan la ci Imaam An-Nawawi wax mu ne wal buhaymatu bi dammil ba'i tasghiru buhma mu ne buhayma day tuutal buhma buhma mooy buhma bu ndawam comme li naan ab bëy as mbëy voilà buhayma mu ne waxiyal anaq mooy bëy bi ñu gisoon bi fathil ayni anaq bu la inaq de wal anaq mu ne al waaw bi fathil ayni mooy mbëy as mbëy waaw nee na fekk as bu ndax mënuñoo wax quoi waaw <laughs> ay bàyyima wala bahima foofu la ko bahima moom fa la ko wolof di wax bahima bàyyima voilà léegi nag nee na mu ne am nañ loolu de am nañ ci as mbëy waaw daajin daajin mooy lan waaw buhaymatun daajin moo lan mooy daajin al wa an-Nawawi rahimahullah mu ne wat daajinu mu ne wat daajinu li nga xamante ne mooy daajin nag hiya allati alifat alifatil bayt waaw alifatil bayt mooy rab boo xam ne domestique la loolu rek la mooy bu miin kër gi mooy boo xam ne dañ koy yar loolu mooy daajin waaw loolu mooy animal daajil mooy animal domestique boo xamante ne nii dañ koy yar ci kër yi mu miin waa kër gi lool voilà moo tax mu ne am nañ fi euh, ab bàyyi ma boo xam ne nga bañ a jàpp ne benn kéwél la bu jógee ca àll ba déedéet daajin ci yi as la voilà yii li nga xam ne dañ leen di yar ci kër yi ñu miin kër yi waaw kon nag mu ngi noonu la de léegi <laughs> léegi nag nee na bi ma waxee lool wa bi mu waxee lool fa zabaxtuha waaw kon fa axrajat ilayya ndaw si génneel ma jiraaban min fiihi sa saak boo xam ne am na sa ci wàllu sha'ir ak nemalee nag ak ak mbay si fa zabaxtuha ma rendi ko waaw waaw wa tahanatil sha'ir nee na fa wa tahanati sha'ir nee na moo tax riwaaya bi day wane ne Seydina Jaabir ci woppam moo ko rendi sauf que ndaw si moom moo defar beñe ba mooy kii bi euh, euh, pâte bi voilà pâtu farine bi moom moo ko defar wa tahanati sha'ir waaw mooy ngi nag bi nga xamante ne nii nag loolu am na <laughs> man fa dabahtuha wa tahanati sha'ir fa fa faraghtu ila faraghi nee ah fa ila faraghi ma daal di man Jaabir radiyallahu taala anhu wa arda ma occupé wu ci li nga xam ne moom laa war a occupé wu quoi waaw léegi nag wa qata'tuha fi burmatiha ma occupé wu ci e, mbir waaw <laughs> mooy li jënti ko defar ko ah defar ko e, ba ni nga xamante ne nii e, la waaw ba pare <laughs> dagg li nga xamante ne nii mooy euh, ndawal gi waaw ma defal liggéey bi daal li ci des léegi nag bi nga xamante ne loolu am na hmm? non fa faraxat fa faraxat waaw fa faraxtu fa faraxat ila faraax <laughs> wala fa faraxtu si fa faraxtu fa faraxtu ila faraax <laughs> fa faraxtu ila faraax non fa faraxat ila faraax yi mooy ndaw si mu jublu defar pat bi voilà bi mu ko dëbbee ba pare yamu ci mooñ ko noonu mais bu defar ko voilà ila faraar yi waqatartuha kanta man nag ma dagg li nga xam ne mooy euh, mbay si bi ma ko feesee dagg ko yi fii burmati fii burmatiha dugal ko ci cin li nag summa wallaytu ginnaaw gi nag ma wan a gannaaw ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dem ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa qaalat nee bi may dem ndaw si ne ma nag ah, laa tafdahi laa tafdahni de bi rasulillahi sallallahu alayhi waaw bu ma gàcceel ci ndawul yàlla li de sallallahu alayhi wasallam wa bi man maahu ak ñi ànd ak moom foofee mooy boo demee ah na nga wax ak moom ci loo xamante ne nii déey ko ngir ci ci njekk ci secret loo xam ne moom dinañ moom dinañ ci mën a mosat ñi muy ñëwal de mais boo mooy bu mu siiw de boo ko siiwalee ba ñëpp yëg ko moom dina am problème di ma gàcceel de bu boobaa léegi nag nee na nag ah fa jiituhu ma dikkal yonent baay saa saam fa saarartuhu ma ñëw dii ko waaw moo tax al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala ca suuf mu ne mu ne wa su'ru non non non ak seeguñ foofu <laughs> wa saarartuhu kon ma daal di koy déej fa qultum nee na ma ne ko ya rasulallah dabahna buhaymatan lana wa tahantu wa tahantu sa'an min sha'ir fa ta'al anta wa nafarun ma'ak waaw nee ma ñëw na yeneen tuwaay saa saa ñëw dee ko si mu nekk ci xandax bi ci liggéey bi ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dabaxnaa buhaymatan lana ñun de rendi nañ as mbëy ngir ñun boo xam ne ñoo ko moom ab gàtt as ngàtt <laughs> wataxannaa sa'an te tamit daldi dina ñuy ah bii wataxantu ci riwaa imaamul Buxaari bi wataxannaa te daal dinaay waajal mooñ naa loo xamante ne toll na ci cent mille sha'ir muy ñeenti mudd ci sha'ir ci blé ci orge fa kon nag yeneen tubaab saa saa fa taal ñëwal ah ñëwal ngir mos ci anta yow wa nafarun ak mbooloo su ndaw rek maaka buy ànd ak yow nee na bi ma ko waxee mooy yeneen tubaab saa saa leerlu ko comme niñ gis ci ne waaye biñ jàll ba mu wax ko lii wax ko lan ak lan la mooy leeral na ko fii. mooy ci bii doo ko la doo ko wax mais nag mu ne fa saaxa nabi yonent way sa sa wax ca kaw waaw fa qaala mu ne lool xandaq inna jaabiran qad sanaa su'ran fa hayya ahlan bikum <laughs> nee na yonent way sa sa wax ca kaw yëkkati kaddo ne yaa ahlal xandaqi yéen waa xandaq bi inna jaabiran la génn jaabir da qad sanaa su'ran jaabir de waajal na toppatoo na préparé na suuran lan mooy suuran suuran suuran suuran waaw waaw suuran suuran waaw <laughs> waaw mooy jaabir daal waajal nañu suuran de léegi <laughs> léegi nag fa hayya qad sana suuran fa hayya alam bikum soyez les bienvenus ñëw leen ñu dem ci kër Seydina jaabir ci kër jaabir yii <laughs> eh, laalan mooy suuran imaamu Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne wa suuru at-ta'aamu alladhi yud'a an mooy annaasu mooy ñam bi nga xam ne nit ki da koy préparer woo ci nit ñi ngir ñu ñëw daal di kiy mos waaw loolu mooy suur waaw <laughs> nee na waaj mu ne yonent baay saa saa wax lool mu ne lii nag wa bil farisiya imaamu Nawawi mu ne lii suur Euh, lool euh, terme perse la mooy persan yi ñu dëkkoon bilaadu Iran ak ñooñu mooy Xuraasaan ak ñooñ ñoom ñoom ñoo doon wax loolu voilà ci ñoom la kàddu ci ñoom la jóge mu ne wa hayya alan ay taalaw kanta hayya alan mooy ñëw leen ñu dem waaw ñëw ñu dem waaw léegi nag nee na nag bi yonente way a sam waxee lool fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na yonente way tegal ma ci wax ak man jaabir ginnaaw bi mu nee saxaabaan yi nekk xandak bi yépp nañu mu ne ma man jaabir ah laa tunzilunna burmatakum wala taxbizunna ajinakum hatta alhamdulillah waaw moo mu ne Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nee na yeneen tubaab saa ne ma nag bu leen wàcce boo demee mooy fa jiitoo ah laa tunzilun laa tunzilanna laa tunzilunna laa tunzilunna burmatakum ngal la waay bu leen wàcce seen euh, marmet bi cin li bu leen ko teggi ci kaw xal yi ngeen ko teg fa muy ñore wala tax bi zunna te bu leen lakk mburu mi bu leen ba bu leen lakk aji nakum seen pain bi ngeen defar seen pat bi ngeen defar ngir lakk ko mburu bu leen ko defar mburu hatta aji ab ñu may bi may dikke man rasulullah sallallahu alayhi wasallam Seydina Jaabir nee na ca saasa fa jiktu ma gaaw jiitu leen wajaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqdumu an-naasa hatta jitu imraati yonent way saasaam topp sama gannaaw di ñëw di dikk jiite nit ñi mooy moo jiitu nit ñi topp ci moom hatta jitu imraati ba ni ma man daal di sama soxna fa xaalat mu ne ma bikka wa bikka <laughs> bikka wa bikka ah <laughs> fa qultu ma ne ko qad fa'altu alladhi qulti de bikka wa bikka mooy lan al imam an bikka wa bikka xam nga mooy lana ah <laughs> mu ne bikka wa bikka lii lay tekki waaw mooy wa qawluha bikka wa bikka ay xaasamatu wasabatu mooy ndaw si daal di daal di <laughs> xulóof man <laughs> mooy mooy daal eh, ni mu yow yow mbaa du yaa def lii wasabatu tekkiwul ñu mu saaga ko de ñun li ñu dégg naan saaga déedéet mooy bu wax ko wax ju dëgër ni ko mii moom comme si mais Jaabir yow defoo li ma la wax waxoon mooy daa foogoon ne moom Jaabir mu dem wax yonent way saa saam dégg ko ndànk dafa wax ci kaw loolu nag la jàppoon moo tax ci kaw loolu la waxe wax ju tàng mais Jaabir mbaadul kay def wax ko ci kaw lu tax defoo wax loolu la mais pas saaga di wax naa la ñun buñ jàpp buñ nee insulte wala sabba rek mooy lool mooy wax na ko wax joo xam ne gu gu tàng la daal wala ndaw si wax no wax tàng <laughs> waaw ndax lan li annaha ta imam an-Nawawi mu ne li annaha i'taqadat anna alladhi 'indaha la yakfihi waaw wa xafiya alayha maa akrama allahu subhanahu wa ta'ala bihi nabiyahu min hadhihi al-mu'jizati adh-dhahira wal ayati al-bahira waaw mu ne ndaw si li tax mu wax loolu ndax dafa jàpp ne kene li nekk fii nii li ñu yor nii doyu leen mu am ci kersa nag nee na mu nëbbu ci moom li borom bi daal di terale yonent bi moom borom bi subhanahu wa ta'ala ndawam bi ci mu'jiza ji nga xamante ne xar baax bi nga xam ne bu feeñ bi nga xam ne moom lay def yi ak mandarga gu leer guy wane ak nubuwaam te ni borom bee ko yónnee waaw léegi li waxoon naa la moo fële waa léegi bee deew bi ñu jóge woon dane bi ma ñëwee damaa jàq man jaabir ndaw si ne ma di est-ce laa laaj nga ne waaw mooy loolu mooy bi ma agsee ne ko yeneen tubaab yi saa saa mu ngi ñëw à vrai dire bu boobaa nan ngay boolee wax boobu mooy que ne en fait ndaw si nekkul woon ne daa jàpp na li fi nekk du leen doy de dëgg la jàppoon na ko waaye dafa jàppoon ci kaw que ne moo dem wax affaire bi ci kaw comme ni ñu wax léegi wax ko yonent bi saa saa wax ko ba ñépp dégg ko que moom deful li mu wax mooy dem wax ko ko ndànk waaw wala moom moo am kersa woo ñépp fekk yonent bi saa saa nekk ñoom en groupe mu ñëw woo wax ko noonu ñépp dégg ko nga man ngeen a ñëw ndaw si loolu la foogoon waaw loolu la foogoon moo tax. mu wax ko wax ko wax ju dëgër waaye bu ko Seydina Jaabir xamalee ne yonent bay saa salaam kat moo tax après mu ne ko est-ce que dalaa laaj waaw Seydina Jaabir xamal na ko ne ko déedéet man nag kat fa'altu moo tax ci riwaaya bi mu ne ko man def naa mais faam sama kat fa'altu alladhi qultu ah. waaw man wax naa def naa li nga wax de da nga ne woon ma dem wax ko ko naan ko loolu laa def léegi ci kaw loolu bi nga ko ko waxee ba mu leerlu Seydina Jaabir leeral ne ko mooy wax ju tàng ñi ngay wax daanaka jaru ko tax li wax laa def mu ne ko kon yonent bay saasaam laaj na la moo la laaj mu ne mu ne ko waaw nee na nag ci kaw loolu nag la ko si soxna si ne yàlla ak yonentam alayhi salaam ñoo gën a xam nee na loolu nag moo ma teggil gàcce gi ma ne woon man jaabir ak ni ma jàkka woon man itam waaw mooy ndaw si ci boppam ba ma ma laajee xam ne kon man du man maa yëgal nit ñi ma ne ko def naa li nga wax mun laaj ma ne ma est-ce que salaam moo dalaa laaj ma ne waaw ba wax naa ko ah mu ne kon yàlla ak yonentaam xam non seulement moom bi mu nekkoo yeneen yàlla ak bi mu nekkoo xam wax naa ko ko ni ñu demee li ñu fi am yëpp ah te boo la ko laaj mu ne waaw ndaw si bosam <laughs> yàlla ak ndawam ñoo xam lool ngay boolee ñaari voilà benn benn contradiction amu bi mu njëkkee accès rek ndaw si da ko da ko daa jàpp ndaw si dafa jàppoon ne non mi jaabir mbaa daa deful li wax ni ko miiw xanaa deful li ma ak wax ko wax bu dëgg mu ne ko si ndax ndax wax naa wax naa ko de mu ne ko ah moom moo la laaj mooy mu ne waaw xabaare naa ko li ñu am waaw ajin lañ fi am lu ñu mooñ ak benn as mbëy mu a wax ko ko lool mu ne waaw mu ne kon nag yàlla ak yonentaama dina xam <laughs> waaw loolu la <laughs> léegi sallallahu alayhi wa léegi nag kon ma ne ko ah qad faaltu bi ñëwaatee kon fa qaalat bi ma agsee mu ne ma bi ka wa bi ka fa qultu qad faaltu alladhi fa akhrajat ajinana nee na ndaga ndaw si nag daal di génne pat ba ñu defaroon bi mu ko génnee fa fii fiihi moom lañ la waxoon sànq bi ñu gis bee yonent bay saasaab daal di ciy tifli barkeel ko waaw waaw wa baaraka mu barkeel ko ñaan ci barke borom bi daal di koy barkeel waaw waaw léegi allahu akbar moo tax basaqa imaamu Nawawi ca mu ne basaqa ay basaqa mooy basaqa daa am bi siin siin gu wow ay basaqa mooy man ko dañ koy wax saad tamit waaw ba siin a qaaf waaye day am ba ak saad ak qaaf wa yuqaalu aydan basaqa ñetti kat ñetti kii wa goog salaasu lugaatin waaw dinañ wax basaqa basaqa basaqa waaw bi bi siini bi saadi wa bi zaayi ñépp am la mu ne lii lépp benn lay tekk mooy mu tifli ci mu ne salaasu luxaati mooy ñetti kaddu la boo xam boo ci wax ci araab rek euh, yu possible la li kenn juuma kon yeneen bay sa sam di ciy tifli daal di koy barkeloo baraka summa amada ila burmatina mu daal di jublu nag ci li nga xam ne mooy cin la lii mooy pat bi la def nii waaw summa qaala lé way la fa basaqa wa baraka foofu fa basaqa wa baraka <laughs> waaw moo tax mu wa amada nag amada bi summa amada mu ne bi fathil miimi amada bu amida ay qasada mooy mu jublu kon mu jublu ci suñu cin li waaw mu def ni mu def ci mburu mi ci pat bi boobu fa basaqa fiihi wa barak mu daal di ti tifli daal di koy ñaan barke ñaan ci barke summa qaala mu ne ud'i xaabizatan fal taxbiz ma'ak mu ne ndaw si si wax nañ ko sànq ah ne ko ud'u ne ko woowal ud'i woowal xaabizatan koo xamante ne nii borom ku mën lakk mburu la ku jigéen fal taxbiz ma'i ma'aki ah bu ko defee mu lakk mburu mi jàppale la ci waqdahi min burmatikum ne ko te day del tànk wala al-imam an-Nawawi rahimahullah mu ne waqdahi ay igrifi del tànk di di di tànk ah min burmatikum ci seen cin li wala tunziluha ta bu leen ko wàcc bàyyi leen ko ci kaw ci kaw ngeen koy bàyyi di ko wàcc bu leen ko wàccee di tànk noonu ci kaw mu ne wahum alfun te gaa yi mil lañu woon keroog mu ne fa uqsimu billahi maa ngi wàcc yàlla man jaabir la akalu lekk nañu ci hatta taraku ba niñ ciy bàyyee mooy lekk nañ ba mu des te mil lañu woon mooy à peu près wala lu ko ëpp waaw lu ëpp mil ndax xam nga ñu bari lañuy ñuy doon du ñu nekk benn nit waaw Allahu akbar Allahu akbar kon ñu lekk hatta ba ni ñuy bàyyee wan xarafu ñu wane gannaaw daal di dem biñ paree waaw ñu daal di dem mu ne <laughs> li tax ma ne à peu mille mooy am na riwaay yoo xam ne dana tis'u a aw samanu mi'a dana neuf cent lañ wala mille mooy arab yi dañuy damm lool mooy buñ ne ne mille wala yu jege mille wala yooyu waaw wan xarafu waaw mooy ñu lekk ñu jéng déjéng lekk gi mooy bàyyi lekk gi lekk ba ku lekk pare daal di wane gannaaw daal di dem wa inna burmatana te bi ñu paree ñoom ñëpp lekk ba suur suñu cin li de la taxittu kama hi waaw la taxittu lan la ci al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa taxittu ay li ghalayaaniha sawtun waaw <laughs> mooy mu ngi fuur moo tax ci eh, fii da wa taxittu ay li ghalayaaniha mooy mu ngay bax nga dégg cin li di continuer ndax weñ so gi muy def di bax sawtun mooy ndax buy bax day am benn benn benn son comme boo dégg cin buy bax ni nga koy déggee mu ne suñu cin li continuer moo tax al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne bi kasr al-ghayn al-mu'jama wa tashdid at-ta mu ne ah ta al ay taghli wa tafuur mooy mu ngay mu ngay mu ngay bax di fuur di di di di di di di bax waaw mooy mu continuer mel ni affaire yi jeexul Allahu léegi kama mu ne wa inna ajinana te loolu nga ne cin li kese la mu ne la ta bañ doon defaro mburu ma la yuxbazu kama hu mu ngi mel ni kenn laalu ci dara waaw comme ni mu meloon waaw akbar ñu ciy def ñuy ko ñuy defar rek ndax neewoon na leen bi ñépp lekkee mu ne ndaw si léegi yow lekkal te boo paree ñi wër fii dëkk bi dañoo xiif xiif da leen a dal bu leen fàtte nga boole leen ci après mu jóg def ànd ak gaay dem seen delluwaat ci liggéey ba allahu akbar léegi nag ah mu ne xadiis baa ngi nii lii mooy xadiis bi euh, noonu imaamu Nawawi fële bi mu ne ay li ghaliyaaniha sawtun wallahu a'lam borom bi nag moo gën a xam euh, lii la ci noonu la jeexalee xadiis bi xadiis bii nag pour jeexal Euh, rapi rapidement euh, euh, nee na muttafaqun alayhi la mooy imaamul Buxaari ak imaam Muslim soloon nañ ko ak seen seen dal imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alal jamii imaamul Buxaari indi na ko ci kitaabul jihaadi wa siyari baabu man takallama bil farisiya mooy baat boobu nga dégg <laughs> ñu ne la loolu farisiya la loo tax mu indi ko foofu suur suur bo suur <laughs> mu ne buntu ki nga xamante ne nii dafa wax ci farisiya kitaabul maghaazi baabu ghazwatil xandaqi indi na ko foofu moom al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala daal di koy tegale ñaari hadis la ci tegale kanta moom par exemple ci biir boobu di gàttal bu ne haddathana Xallaad ibn Yahya mu nekk ñu nettali mooy Xallaad ibn Yahya ibn Safwaan as-Sulami rahimahullah al-Makki al-Kufi al-Makki rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettali Abdul Wahid ibn Ayman mu nekk ñu nettali ma Abdul Wahid ibn Ayman de Abdul Wahid ibn Ayman al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum al-Makki rahimahullahu ta'ala an abihi mu jël ko ci baayam baayam mooy Ayman euh, al-Habashi al-Makki euh, rahimahullahu taala léegi moom mooma mu ne qaala ataytu damaa dikkal Jaabir radiyallahu anhu fa qaala inna yawma al-Khandaq nahfir voilà kon gis nga loolu la ko ëndee ne noonu la Seydina Jaabir wa kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala moom wax nañ la imaamu Muslim moom moom benn bërëb la ko ndi muy kitaabul ashriba baabu jawaazi istitbaa'ihi ghayri ila daari man yathiqu bi ridaahu bi dhaalika waaw kon foofu la ko indi ci kitaabul at'ima ci li nga xam ne al ashriba waaw foofu la ko andi kon al imam al Bukhari rahimahullahu imam Muslim mu ne haddathani Hajjaj ibn Sha'iri mu nekk ñu nettali ki ma nettali man dong mooy Hajjaj ibn Sha'iri di Hajjaj ibn Sha'iri di <laughs> al-Hajjaj an-Naqabi wute nakkle de <laughs> attention de Hajjaj Yusuf gouverneur kàccoor boobu non non non <laughs> kii bokkuñu sax jamono kii sëriñu imam Muslim imam muslim début deux cent la deux cent yi la juddu alors que Hajjaj bële Hajjaj gee moom moo faat Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu as-sahaaba moom moom Hajjaj xam nga keroog bi ñu lay wax naan la euh, euh, euh, Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah moom moom Hajjaj sorewuñu bi ñuy gaañu waaw <laughs> waaw moom ci centaine yi la gaañu alors que kii mu ngi juddu imam muslim moom mu ngi juddu année deux yi kon mooy sëriñam bi nekkul xajaaj bële ah kon nan la ko non <laughs> xajaaj boobu moom kàccoor la woon voilà même bu dee gouverneur la woon bon am na leer lu baax lu de mais yu yéesa bi daa bon ba moo imaamu Dahabi ñun moom dañuy dañuy sàkku jege yàlla ci bañ gu bañ xajaaj <laughs> ndax déli yu rëy yi mu def ak ñi mu ñu bari voilà kon mu ne Hajjaaj ibnu Shaa'ir mooy Hajjaaj ibnu Yuusuf ibnu Hajjaaj as-Saqafi ñu ngi gën koo xam as-Shaa'iru voilà ah <laughs> kon nag mu ne moo ma nettali man dong mu ne haddathani nettali na man dong tamit Hajjaj ibn Sha'iri ad-Dhahhak ibn Makhlad min ruq'ati min ruqatin aarada lii bi biha mu nekk ma nettali mooy Dahhaak ibn Makhlad di Dahhaak ibn Makhlad ibn Dahhaak ibn Muslim ibn Dahhaak ash-Shaybaani al-Basri rahimahullahu ta'ala no après mu mu wax fan la ko ko waxe woon quoi fan la fan la ma fan la ma nettali affaire bii nii quoi moom la <laughs> voilà mais euh, euh, <laughs> euh, neex na ah kon mu ne euh, summa qara'ahu alayya nee na ginnaaw gi hmm? euh, euh, min ruqatin arada arada lii biha mooy ci benn xam nga ñoom fi doon bind seen manuscrit yi voilà fi doon bind bul yaakaar ne gaa yi dañoo nekkoon ñoo xamante ne tout le mooy fi ma ko fi ko doon bind boo xam ne moom la ko bindoon li ma ko wax li ma nettali li nga xamante ne mooy hadis bi nee na beneen jur am na beneen boo xamante ne nii moom nen la def dafa kii dafa dafa dafa summa qara'ahu alayya <laughs> mooy da koo gaaraloon ginnaaw gi mu jàngal ma ko alayya ci man jàngal ma ko waaw ah mu ne axbarana net axbaranahu nettali na ko Hanzala ibn Abi Sufyan de Hanzala ibn Abi Sufyan bi itam Hanzala ibn Abi Sufyan ba le <laughs> xaw Abu Sufyan men Saxr ibn Harb ah, sayyidu Banu Kinaana nekkoon sangu waa Quraysh amoon na doom ci tudd Hanzala moo tax <laughs> bul jàpp ne Hanzala boobu la de Hanzala ibn Abi Sufyan al-Aswad ibn Abdurrahman ibn Safwan ibn Umayya al-Qurashi al-Jumahi voilà kii moom la al al-Makki rahimahullahu ta'ala léegi nag mu ne qaala mu ne haddathana Sa'id ibn Mina mu ne ki ñu nettal mooy Sa'id ibn Mina al-Makki gis nga ñi waa Hijaz lañ mooy càllale waa Hijaz rahmatullahi alayhi ah, ñoo nekk nii boo génnee ki nga xamante ne mooy euh, Hajjaj ibn Sha'ir ndax moom Baghdadi la woon ah rahimahullahu ta'ala léegi parce que ñoom Dahhak <coughs> Dahhak tamit kii la euh, kii la euh, Dahhak moom Basri la woon voilà Basri mooy boo gisee ci kaw Baghdad Basra après